baabu bayaani jamaacatin mina shuhadaa'i fi sawaabil aaxira wa yughsaluuna wa yusallaa calayhim bi xilaafil qatiili fi xarbil kuffaar. kon al imaamul xaafiz an-Nawawiyu rahimahullaahu ta'aala di ñëw ak ñun. ci bu bees muy téere bu bees di waxa ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bi ñu weesu chapitre deux cent trente-quatre tey ñu war a gis xadis bi mu jëwoon a gis mu ne woon xadis mille trois cent cinquante-deux wa anhu wa an Jaabir radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala al-harbu xada'a walillahi alhamdu wal minna kon nag tey comme niñ ko waxe woon ñu dugg ci deuxième chapitre ci kitaabul jihad muy chapitre biñ tàmbaleeg léegi deux cent trente cinq <coughs> mu ne baabu buntu jamaatin bayaani leeral jamaatin am mbooloo mina shuhadaa yi ci ñi nga xam ne ay martyr lañu mooy darajaay martyr lañu yor waaye fii sawaabil aaxira martyr fan ci daraja kese ci alaaxira yoolu alaaxira ba lañ koy ame waaye nag wa yughsaluuna des leen di sang fii ci kaw suuf bu ñu faatoo waaw bu ñu faatoo dañ leen di sang xam nga martyr kenn du ko sang ci li gën a dëgër mooy ki faatu ci toolu xare ak yéeféer yi kooku kenn du ko sang comme ni yeneen sa salaam saxaabaam yi doonu leen woon sang euh, léegi sauf que ñooñu noonu mooy ñi faatu ci toolu xare am na ñeneen ñoo xam ne borom bi da na a may darajaay martyr te faatuwuñ ci toolu xare ñooñu nag dañ leen di sang ah duñ ne ah comme que am nañ daragaay martyr léegi buñ leen sang déet bañ leen sang wa yughsaluna dañ leen di sang wa yusalla alayhim te dañ leen di jullee waaw dañ leen di sang jullee leen bi xilaaf al qatil fi harb al kuffar contrairement ak ki nga xam dañ koo faat fekk lan ah, mu doon xare ak yéeféri waaw kooku lañ lay wax ne la kooku bokkul ki ñuy sang waaw bokkul deesut ko sang waaw ash-shahid shahidul ma'raka ah laa yusalla alayhi non laa yusal kenn du ko sang ka shuhada'i uhudin moom ñi nga xamante ne ñoo génnoon àddina euh, ci xare Uhud ak yeneen xare yi Euh, léegi al imaamu rahimahullah euh, noonu la tudde suñu bunt bi muy ñaareel bi euh, ci téere bi ñu nekk léegi lii nii lii bon am na am na am na Euh, loo xam ne bon kii woon nañ ko fii maçon je ne sais pas parce que imam ni mu tudde kii bi euh, euh, ni mu tudde buntu bi mooy dafa dafa leeral ah li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw waaw loolu nag mooy ñoom par exemple que dañ koy que ne shahid bi laa yusalu wala yusalla alayhi ñoom Shafi'i yi rahmatullah dañuy wax lool ndax hadith sayna Jaabir radiyallahu anhu mu ne keroog qatla Uhud dañ leen a digal ñu daal di leen sang ci seeni yére noonu ak tamit lañ leen ki jullee sanguñ leen te julleewuñ leen waaw mais masala xilaafi yàlla nag <laughs> waaw loolu duñ ko sang moom loolu daanaka mooy li ëpp doole tam waa jamaahir loolu lañu wax duñu ko sàng lu dul ci yére yi nga xam ne ci lañ ko faat te duñu ko julle lii nag mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng waaye mooy xadiis yi naa jaabir biñ la wax ci waa Uhud waaye sauf que am na wuute voilà am na ay wuute euh, am na ay wuute yoo xam ne yu am la ci biir fuqaha yi rahmatullahi alayhim waaw non seulement deesut leen sang deesul leen jullee am na nag ñoo xam ne dañ leen si dañ leen di sang dañ leen di jullee ah, ah. dañ leen di sang dañ leen di jullee <laughs> am ñeneen ñu ne non kenn du leen sang waaye dinañ leen jullee waaye loolu lépp nag ay riwaayaat la yoo xamante ne yu jëm ci xare Uhud yoo xam ne bon leeraloon nañ ko moo tax sax may hésité ci ghazwat Uhud taxawoon nañ ci bu baax ci njàngat yi euh, waaye yi ci gën a dëgër mooy lii imaamu Nawawi dëgëral nii te waa jumhur wax waaw euh, te noonu euh, mooy li nga xam ne moo ci moo ciy dëgg waaw moo tax al imaam an-Nawawi ci boppam rahimahullah euh, mu ngi naan bi muy traité masala boobu ah, mu naan li jëm ci mazahibul ulama ci ash-shahidu sang shahid bi ki faatu ci toolu xare ak yéeféer yi ak julleeku mu ne tuddoon nañ ne suñu mazhab ñun mooy ñaar yooyu yëpp kenn du ko defal tahrimuha wa bihi qaala jumhurul ulama wa huwa qawlu Ataa wan-Naxa'i wa Sulaymaan ibn Muusaa wa Yahyaa al-Ansaari wal-Haakim wa Hammaad wal-Layth wa Maalik wa taabi'ayhi min ahli al-Madiina wa Ahmad wa Ishaaq wa Abii Thawr wa Ibnul Mundhir alhamdulilah mu ne lii nii kon mooy wax bu njëkk bi te moom lañ la ne mooy li gën a dëgg mooy ki faatu ci toolu xare doot du ñu ko sang mais du ñu ko jullee mu ne loolu mooy waxu Ata taalib ibn Abbas wan Ibrahim wa Sulaymaan ibn Muusa ak Yahya al-Ansaari al-Haakimu Hammaad ak al-Layth ak imaam Maalik ak ñi ànd moom ak waa ahlul Madina ak imaam Ahmad ak Ishaq ibn Rahawayh ak Abu Thawr ak Ibn al mu ne wa qaala Sa'id ibn al-Musayyib léegi loolu mooy waxu waa jumhur te lool mooy li gën a dëgër mu ne kanta Sa'id ibn al di sangu taabi'iina yi nag moom mu ne nee na wal Hasan al-Basri mook al-Hasan ibn Yasaar ñoom dañu ne e, yughsalu wa yusalla alayhi martyr bi dañ koy sang te dinañ ko jullee e, kanta al mu ne wa qaala abu hanifa wa thawri wal muzani yusalla alayhi wala yughsal kanta al imam abu hanifa an-nu'man ak al imam ath-thawri di e, sufyan ibn sa'id ibn masruq ath-thawri al muzani al muzani taalibe imam shafi'i la àndandoom la woon e, moom al muzani mooy nijaayu imam at-tahawi <laughs> imam at-Tahawi men al-Hanafi al-Muzani mi moo doon moo doon nijaayam <laughs> voilà ñoom dañu ne dañ koy def na ko jullee mais duñu ko sang waaw yii nii ñëpp wax laal nag ñii ñëpp seen dalil fu mu jóge ci ghazwat riwaayaat yi dañoo bari imam Abu Hanifa mu ne moo imam an-Nawawi rahimahullah mu ne waxtujja wala waxtujja li abi xanifa bi ahaditha anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala qatla uhud wa salla ala hamza salawat mu ne wa minha riwayatu abi malik al-ghifari radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala qatla uhud ashara ashara fi kulli asharatin hamza hatta salla alayhi sab'ina marra bon à vrai dire riwaay yi dañoo dëgërul ah <laughs> ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli na yi nga xamante ne ñoom lañu faatoon keroog Uhud jullee Seydina Hamza juróom fukki euh, ay julli yu bari mu ne bokk na ci hadisu Abu Malik al-Ghifari bi radiyallahu anhu mu ne leen saa salaam dafa jullee ci ñi ñu faatoon Uhud keroog fukk fukk par fukk fukk fukk bu ci nekk Seydina Hamza ci la woon ba mu toll soixante-dix julli pour moom mu ne lool imaam Abu Dawud moo ko solo ci maraasilam yi mu ne leneen loo xam ne moom lañuy ñuy laye ñoom wa an Shaddad ibn al-Hadi wa an Shaddad ibn al-Hadi mu ne an dara waay arabiyan anna rajulan min al-arabi jaa'a ila an-nabi sallallahu alayhi fa amana bihi hadis bi taxawoon nañ ci bu baax te Euh, nañ topp li Imaamu Nawawi wax après après dinañ bon ci siira bi laay wax <laughs> nañ topp li mu wax ba pare mu ne euh, dafa am te xadis bi xadis bu wér la mu ne dafa am benn kaw kaw bu dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy gëm topp ko mooy moo ko topp après ñu dem biñ demee ci xare benn xare euh, ñu xare xare xare après am lu luñ fa am comme que xare yi day amoon ay puus am ay ci yoneen faasam am lu mu jot a jël ci màng bi ñu am doon ko séddale kaw kaw bi ne eh, ñu fekk ko moom comme que newuloon fa ko yoneen faasam doon séddale ñu ñëw ne ko ah, eh, diw lii kat yoneen faasam moo la ko jox mooy sa wàll mu ne wàll ci lan mu ne nee na mooy sa wàll ci màng bi ñu am ci butin de guerre bi mu ne non non mu dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk ko fa mu nekk hmm? ko. Eh, <laughs> ne ko man bon Imaam an dafa dafa dafa daggafe dafa dafa tu dafa kii dafa ne fa amana bi wattama wa zakara al-hadith bi tuulihi voilà wa fiihi annahu istushhida fa salla alayhi an-nabi sallallahu mooy rawahu an-Nasa'i moom wii la ko kii mooy da koo tënk man nag maa la ko yaatalal nii kaw kaw bi dane dafa ñëw ne yeneen saa salaam bi mooy bi liñ ko waxee lool mu ñëw yeneen saa salaam ne ko lii man topp ma la ngir lii mu ne ko sa àq la mu ne ko topp ngir lii xam nga lu ma topp la man dama laa topp ngir ñu jàmm ma fii mu génn fii ma nekk shahid mooy ci put bi ñu jàmm ma xeej fii wala flèche fii mu génn mu dugg fii génn fii ma dem àjjana looloo tax ma topp la mais pas ay mangue yi ñuy am ci xarit yi ah yeneen saa saa ah nit ku nekk nag bu ko neexee àqu boppam mu ne man maye naa lool lool lool lool lool lu mën a nekk la li bon moom mooy ñu ne tuŋaañ sa àq wala forcer la ci nga joxe ko mais nit ko mu neex nga ne man de miraasum saa baay wala saa ndey wala saa mbokk mi am naa ci lii waaye loolu lépp mayaat naa ko ñépp ñu ci bokk tas naa ko seen biir génn naa ci loolu ko mu neex nga wax ko kenn du la forcer ah non non non t'es de prendre non loolu amul voilà moo tax moom nii bi mu waxee loolu ah yeneen saa sam xam ne ah xam la ne ko sa àq la xamal na ko mu leer nañ mu ne ko waaye topp ma la ngir lii non yeneen saa joxaat ko léegi bi ñu damaatee am songu waa ji après waa ji faatu ñu ñëw wax ko yeneen saa salaam ne ko waa ji nga doon kii kaw waa jooju kaw kaw bi mais faatu naa yeneen saa salaam ne aawe ah ñoo ko mu ne ñëw leen wan wan ma ko ñu wan ko ko mu ñëw xool gis fi mu tegoon baaraamam ne foofu laa dam taxoon ma topp la mooy ñu ñu jàmm fii mu génne fii noonu la ko yoneen saa salaam gise bu yoneen saa salaam ne huwahu eh, ne moom moo nekk nii ñu ne waaw mu ne mu jël yéreem solal ko ko ba pare boom nag la wax xadis boobu ne foofu <laughs> kii maa koy maa koy seede maa koy seede ci kanamu borom bi ëllëg Allah <laughs> waaw shahida gi <laughs> yoneen saa salaam ba pare da koo jullee moom kooku da koo jullee waaw kay <laughs> léegi mu ne beneen lii moo tax xanafiya yi ne kon bon duñ leen sang duñ sang waaye dañ leen di jullee ak yenn riwaay yi wax ci Uhud ne lële comme loolu mu ne waan Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu gis nañ ko fan yi Uqbat ibn Amir mooy kan al-Juhani la du Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr <laughs> Abu Mas'ud an-Najjari al-Ansari kooku bokku la kii Uqbat ibn Amir moom laa moom laa buñ ko jaawal al-Juhani al-Juhani radiyallahu mu ne moom nee na anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam xaraja fa salla ala qatla Uhud salatahu ala al-mayyit kenn yoneen saa sallam génn na dem julli ca ñañ faat ñañ faatoon Uhud julli ñu ñuy julli ci ñu néew ñu mu ne lool imaamul Buxaari imaam Muslim moo ko solo mu ne wa fii riwaayatin lil Buxaari salla alayhim ba'da thamani sinin kal muwadda'i lil ahya wal amwaat mu ne am na riwaay boo xam ne ci imaamul Buxaari la nekk dane yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ba mu leen di jullee nekkul ba ñu faatoo la leen julli de huit ans après mooy lan mooy bi muy waaj a génn àddina rek voilà <laughs> ci la dem julli leen mel ni kuy tàggatoo ak ñoom comme ni mu tàggatoo weeg woy ñiy dund ak ñii faatu voilà léegi euh, lii mooy euh, loolu euh, à vrai dire hadis yi imaamu Ahmad am na beneen wax boo xam ne imaam an-Nawawi mii waxu ko imaamu Ahmad rahimahullah dafa jàpp ne comme que nii la mooy affaire bi mën na nekk ala taxir waaw mooy daal est-ce dañ leen di jullee wala déet loolu moom choix la waaw mooy mën naa nekk mën naa ma nit ki mooy mooy tànn rek parce que yonent bi saa salaam li mu gën a dëgëral waa Uhud en tout cas ba ñu faatoo julleewu leen mais kaw kaw bii nag kaw kaw bi sawaay kaw kaw bi euh, <laughs> yonent saa salaam du ci boppam moo ne kii maa koy seede euh, martyr la maa koy seede ci kanamu borom bi te da koo jullee <laughs> kon loolu moo tax moom loolu beneen wax la léegi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wax tajja ashaabuna kantaan ak suñu mbokk yi te moom la la wax mooy jamaahir boole ci imaam Ahmad mooy wax boobu waxu imaam Ahmad la mais am na wax bii ma la wax sànq ne euh, kii mooy am na tànn ak tànn la rek waaw léegi bu ñu leen jullee baax na bu ñu leen wul it c'est bon ci nekk am na dal dalil am na tegtal yaa ngi ci sunna voilà léegi mu des kii num tudd al imam al hafiz an-Nawawi mu ne kanta suñu mbokk yi mooy Shafi'iyya yeeg Maliki ci bii ñoom Ishaq ak ñun la fi tuddal sànq euh, rahmatullah alayhim ak wax boobu tamit nga xam ne riwaay wax la tamit ci ah, imam Ahmad mu ne ñun moom li ñuy tegtal moom lañu wax sànq mooy hadisu Jaabir bi ci kaw bi ñuy tàmbale kenn yonent bi alayhi salaam dafa wax anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi qatla Uhud la la tu la taghsiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuuhu miskan yawma alqiyaama yawma alqiyaama wa lam yusalli alayhim rawaahu alimaamu Ahmad mu ne ñun nag suñu tegtal mooy xadis bu njëkk biñ la njëkk wax bu Seydina Jaabir bi nekk muttafaqun alayhi ne yonent bi saa saam qatlaaxun julleewu leen su sa julle sangu leen te julleewu leen ak xadis bi tamit nga xam ne Seydina Jaabir la ba léegi radiyallahu anhu imaam Ahmad solo ko mu ne yonent bi saa salaam keroog dafa ne bu leen leen sàng de waa Uhud ña woon ndax gaañu gaañu bu nekk deret ju nekk yawmal qiyam day xeeñ ak misk goo xamante ne moom lay génn te loolu gis nañ ko ci e, bunt bi ñu génn e, waaw maamin kalmin voilà loolu gisoon nañ ko voilà kon loolu e, mu ne loolu mooy suñu dalil mu ne waan Anas mu ne leneen li ñuy tegtaloo ñun ginnaaw bi mu la joxee tegtalu xanafiya yi rahmatullah alayhi ñaan ak ñoom kene dañu leen di duñ leen sang waaye dañ leen di jullee léegi moom muy ñëw ci ñi nga xam ne duñ leen sang te duñ leen jullee mu ne waan anas mu ne te mooy waxu jumhur mu ne waxu mu ne jëlee nañ ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu anna shuhada uhud lam yusalu wa dufinu bi dima'ihim wa lam yusalla alayhim wa lam yusalla alayhim waaw mu ne Seyna Anas radiyallahu anhu nee na ñi ñu faatoon Uhud keroog muy shuhadaa yooyee sanguñu leen te suul nañ leen ci seen deret ja kenn julleewu leen waaw mu ne lool rawaaw Abu Daawud bi isnaadin hasanin aw sahih mu ne imaam Abu Daawud moo ko solo ci isnaad boo xam ne bu hasan la wala bu wér léegi nag mu des xam nga imaam An-Nawawi li lu dëgëral moo tax fii ci Riyaad bi. mu ñëw ne baabu buntu bayaani leeral jamaati mbooloo mi na shuhada yi ci martyrs yi fii sawaabil axira ñoo xam ne ñoom dañuy am darajaay martyr al axira wa yughas wa yughsaluna waaye dañ leen di sangare wa yusalla te dañ leen di jullee alayhim bi xilaafi wuuteeg qatil al qatil fi al harb fi harb al kuffar ki nga xam ne moom dafa wuute ki ki faatu ci xare buñ doon xare yéeféer yi nga xam ne kooku non seulement duñu ko sang duñu ko jullee parce mooy waxu waa jumhur léegi nag mu des te moom loolu la dëgëral mu des waa léegi nan ngay tontoo waxu xanafiya yi rahmatullah alayhim ak ah gars seen dalil kat ah ay xadiisu kaw kaw bi moom <laughs> nu ngeen koy def ah ak tamit yiñ tont yi nga xam ne moom lañu ñu tegtaloo ci riwaayaat yi ñëw di wax waa waaqi'atu Uhud quoi. mu ne kanta wa amma al ahadithu allati ihtajja biha al fi as-salah ahlu al ala da'fiha kulliha illa hadith Uqbat ibn Amir voilà <laughs> mu ne ah eh, boroom xam-xamu hadith kanta ñoom hadith yi ñuy tegtaloo boroom xam-xamu hadith yi daal dinañuy dëppoo ah te ne yooyu dëgërul mooy wax Uhud naan yeneen saa sam da nee a en tout cas bi ñuy door a génn àddina da leen a jullee loolu dëgg la sangu leen mais jullee na leen loolu dëgërul loolu dëppoo nañ ci ba mu def hadith Uqbat ibn Amir parce que hadith Uqbat ibn Amir bi boobu nag Imaam An-Nawawi <laughs> te hadith boobu hadith bu wér la moom la lay wax noonu ne la loolu moom euh, kii boobu mooy hadith Seydina kii bi nu mu tudd Shaddad ibn al-Had boobu moom bu wér la mooy kaw kaw boobu léegi nañ ko topp rek li mu wax. mu ne kan mu ne mu ne mu ne euh, ba mu des hadith Uqbatu ibn Amir mu ne wa da'fu te mooy hadith ban hadith Uqbatu ibn Amir bi moo ne da lee da leen jullee euh, li nga xamante ne nii euh, jullee gi nga xam ne xaraja fa salla dafa génn loolu mooy ginnaaw bi ñu leen suulee ba pare lay wax benn bis yeneen saa saam dem jullee leen salaatahu ala al julli gi muy julli ci kii faatu léegi mu ne ba mu def xadiis boobu wa da'fu fiihi bayyin mu ne ak faiblesse am moom leer na mu ne lu koy wane qaala al-Bayhaqi wa ghayruhu mu ne al imaam al-Bayhaqi di seen sëriñ imaam al-Bayhaqi mooy kilifaay Shaafi'i yi ginnaaw imaam imaam ash-Shaafi'i waaw <laughs> ah. non moom moo tax moo tax ah, boroom xam-xamu Shaafi'i yi naan boroom naan Shaafi'i imaamu Shaafi'i mii sëriñu te te quand même mazhab bi ba mu def imaamal al-Bayhaqi moom imaamu Shaafi'i moo ko amal njukkee la ah, parce que li mu lëg li mu lëgëy ci mazhabam bi leeral ko delloo affaire yi tegtal yi leeral affaire yi ak lim ci lëgëy kooku dañ naan sëriñu mazhab bi ci boppam moom moo war a moom moo am un pour moom mais pas le contraire <laughs> tellement kooku <laughs> imaam al-Bayhaqi ko yéeme la woon <laughs> rahimahullah imam an-Nawawi mu ne nag seen sëriñ boobu qaala al-Bayhaqi wa ghayru ak kudul moom rahmatullah alayhi mu ne wa aqrabu ma ruwiya hadithu Malik wa huwa mursal wa kadha hadithu Shaddad mursal aydan fa innahuma tabi'a tabi'iyan wa amma hadithu ba fa ajaba ashabuna wa ghayruhum bi anna al-murada min as-salati huna ad-du'a mu ne imam al-Bayhaqi nee na li gën a jege mooy xadiis bi imaamu Abi Malik lay wax al-Ghifari moo ci gën a jege waaye loolu mursal la la wax mu ne wa kaza Shaddad mu ne na ko noon Shaddad mursal la mooy boo xam ne àggul mais xadiis boobu à vrai dire àgg na mursal ay fa innahuma taabi'iyaan <laughs> mu xadiis boobu xadiis boobu muy xadiisu kaw kaw bi eh, boobu eh, wér na Euh, bon léegi après dinañ ci ñëw après dinañ ci euh, dinañ ci ñëw nañ nañ topp euh, li li nga xam ne moom la imaam al al Bayhaqi rahimahullah kii di ko takk di ko di ko toxale ci moom muy al imaam an-Nawawi après dinañ ñëw lu tax ñu ne la wir na wir na kay waaw <laughs> wir na parce que moom euh, euh, euh, Shaddad ibn al-Had mais la <laughs> loolu te xaw ma lu tax imaam daal dina ñoom taabi'i <laughs> mais bon après dañ ci ñëw nañ topp li mu wax rek <laughs> mu ne wa kaza hadithu Shaddad mursal aydan fa innahuma ndax ñoom ñaar tabi ya taabi'i lañu wa amma hadisu Uqba kanta hadisu Uqba fa jaabu ashaabuna mooy Uqba ibn Amir bi mu ne leen saa sam génn mu jullee ci qatla Uhud waa léegi boobu nag mu ne lool ñu mbokk yi bi Shafi'i yi daal dinañ ciy tontu wa ghayru ñu doon benn al muraad min as-salaat huna ad-du'aa ñu ne non liñ ci jublu nekkul daa dem jullee leen comme ni ñuy nii wa non mooy ñaanal gi ñuy ñaanal néew yi voilà wa qawluhu salaatu alal mayit parce que wax ji loolu yow boo nee loolu mais salaatu alal mayit la ah. mu ne ay du'aa lahum ka du'a salaatil mayyit da leen a ñaanal comme daa ñëw taxaw ñaanal leen comme bu ñuy ñaanal néew buñ koy jullee niñ koy ñaanal loolu la mu ne wa hada ta'wilu mu ne nag lii interprétation bi la budda minhu manu la ñàkk walaysa al muraadu salaatul janaaza al ma'ruufa bil mu ne loolu moom boo manu la nekk nekkul jullee néew yi loolu al ma'ruuf bi ñu xam bil ijmaa ci xam ne boroom xam-xam yépp ci dëppoo li annahu sallallahu alayhi wa sallam innama fa'alahu inda mawtihi ba'da dafnihim bi thamani sinin ndax julli bi muy wax mooy yeneen saa sallam huit ans après laata muy génn àddina calal jullee ci ñoom lan leen ñaanal leen lii walaw kata loolu xam nañ ne du julli janaaba ju kii bokk euh, euh, janaasa du pour jullee néew néew bu génn àddina mu toog ba huit di leen door a loolu mooy da leen doon tàggatoo rek waaw mu ne innama fa'alahu inda mawti ba'da dafnihim kana salata janaza almaaruufa lammaa axara samaana sinin mooy li ñu wax sànq bu doon julli néew la du ko yéexi mais huit ans quand même mu ne wa dalilun axar wa huwa annahu la yajuuzu an yakuna al muraad salaatul janaaza mu ne beneen tegtal beneen tegtal mooy que ne manu la nekk mu nekk lim ci jublu muy julli néew ci lool ijmaa li anna indana la yusalla ala seen ijmaa bopp parce que ci seen boppam yow xanafiya yi tegtaloo lii ci boppam ànduñu ci xanafiya yi lan la ñuy génn ñu naan ijmaa dafa am xanafiya yi lu ñu bokkul lool manu la nekk consensus ah jamais xanaa ñoom seen biir lay wax ak ñi ànd ak ñoom <laughs> waaye non <laughs> loolu moom kon mu ne ndax lan li am na indana lool mooy ijmaa Shafi'i la wax parce que li mu ko tegale mais in la inna li anna ndax indana ci ñun la yusalla duñu jullee ala shahidi wa inda abi hanifa rahimahullah yusalla ala al qabri ba'da thalathati ayyam eh, dañuy julli ci bàmmeel ginnaaw ñetti fan fa wajaba kon ta'wilul hadith wala ma ba abu hanifa la yaqbalu xabar al wahid fi ma ta'ummu bihi al balwa moom muy <laughs> pour pour pour dëgëral seen kàddu kenn daal al imam abu hanifa du nangu xabarul wahid mooy xabaar boo xam ne benn nit ay benn ñaari nit a ko indi ci loo xamante ne ñu bare mooy da mooy dafay dalaate lu bari mooy loo xam ne xam mooy dafa war a nekk lu siiw ñu ne benn nit kefee ko nettali mu ne wa hada mina walla alam mu ne xadiis bii ci la mooy yow Uhud yow loolu daa siiw ñoom Seydina Jaabir ñoom Seydina Anas ñeneen ak ñeneen ne Yonent saa salaam non seulement sangu leen julleewu leen xabaar bu Seydina Uqba bii ne ñoom da moom daa génn julli leen loolu te moom muy kenn léegi loolu ci yoon ñoom waru ñoon a nangu loolu <laughs> li annahu nafyu mu ne ndax beneen affaire ndax lool ak day day dàq que ni wa shahadatu nafi marbuda waaw te euh, euh, léegi non non non euh, wa hada minha mu ne lii wallahu a'lam mu ne fa in qiila imaamu Nawawi de bu dee dañu ne ma zakartumuhu min hadith Jaabir kad la tajju bihi boobaa boo leen woo comme xanafiyey buñ tontoo rahmatullah ne yi ñu ngeen tuddoo xadiis naa Jaabir bi kenn du ci tegtalu parce que day dàq Seydina Jaabir dane julleewuñ leen wa shahadatu nafi seede yoo xam ne day day dàq marbura ma aridiha bu dee daa am lu wuuteeg moom min riwayatil isbat loolu mooy am na lu ko usul yu yi wax mooy al al al al al musbitu muqaddamun ala nafi mooy ki ñëw di saxal maadaama ñoom ñëpp dëgër na ñoom ñëpp ay saxaaba lañ radiyallahu anhum ñu wóor lañu kii am saxaaba boo xam ne daa ñëw ne lii amul kii ñëw ne lool am na ki ne am na kooku lañuy ñuy jëw féetale kaw ki ne amul waaw parce que en fait ki ne amul moom li mu wax mooy li mu gis ki ne am na nag kooku daa indi xabaar bu bees boo xam ne kële joxu ko voilà <laughs> léegi <laughs> mu ne kon loolu euh, mbir mi kon aywa waaw fa inna shahadatan nafi nama turaddu turaddu ida lam yahut bihi léegi mu ne kon loolu marduda ma arida min riwayatil isbat fa ajaaba ashaabuna léegi mu ne waaw léegi boo waxee lii comme xanafiya bi bu tontoo nii rahimahullah xanafi bi léegi suñu mbokk yi tontu bi anna shahadata nafi innama turaddu ida lam yahut bihi ilmu shahid mu ne daa déedéet attention parce que seedey ki nga xam ne day dàq sëñ bi keroog yaa ngi woon Sandaga waaw bis tel waaw wala nga ñëw seede ne foofu amoon na fa waaw benn benn benn kii boo xam ne benn oto bu fil benn way waa ji ñëw ne non loolu amul <laughs> non ñii ne am na am ñu ne amul léegi kañ lañuy ñuy saxal te ne waa ji nga xamante ne moo dàq ne amul mu ne fa inna shahadatal nafi seede bi nga xam ne day dàq ne amul loolu dañ koy dàq ida lam yuhib bihi ilmu shahid bu dee ne la muy wax xam-xamam ay seede peegul lépp mais bu deen ne sawaay moom benn waay la boo xamante ne nii il est statique garde statique la nekk en face moom moom fi fi mu taxaw di jàkkaarloo te moom du def neneen heure boobu moo fa nekk te demul woon fen affaire bi ñu ne heure boobu noon cinq minutes ah euh, ci cinq minutes la durée alors que sawaay mu nga fa woon une heure avant wala fay kii nekkat sa après jàkkaarloo foofu te moom daa war a nekk éveillé kooku bu nee amul kooku manuñ ne eh, non comme que dane amul rek kooku euh, à condition ko moom xam-xamam daal du koy peeg alors que ñii <laughs> euh, bu dee ne nag euh, wa kaana mahsuuran fekk dañ koo tënk fa yuqbalu bi ittifaq bu boobaa dañ koy nangu waaw walam takun boog mahsuuran te kenn tënku ko woon mooy li ma wax sànq garde statique bi nekkul daa am lu ko nëbb mbir mi wala après yéen mais loolu lépp amu ci kon li mu wax dañ koy nangu amma mu ne amma ma ahaata bi ilmu loo xam ne xam-xamam da koo fekk wa kaana mahsuuran fa yuqbalu bi mu ne bu boobaa dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy nangu waaw mu ne wa hadi qissatun muayyana waaw ahaata biha jabirun wa ghayruhu ilma xam-xam xew-xew bi xew-xew bii moom xew-xew la boo xam ne bu ñu xam la bu bu bu bu ñu xam la muy bu Uhud Seydina Jaabir mi nga xam ne baayam da caa génn àddina sawaay da nga koo gën a xam ni muy wax <laughs> xanaa kay sawaay du gis nañ fi ci jataay bunt bi ñu génn nee na keroog bi ñu faatee sama baay maa ngi ñëw bëgg a ub euh, wuññ euh, malaan biñ ko muur saxaaba yi di ma ko tere samay mbokk yi ma ko tere yeneen saa salam terew ma demaat nar a defaat ñu tere ma ko ma nara defaat ñu tere ma ko nee na yeneen saa salam ci boppam moo ñëw xëccal ma euh, kiiwam bi li ñu ko muure wala mu digal ñu xëccal ko ko ba peroog keroog bi ñuy jooy bam naan eh, eh, jooy leen ko eh, séeram bi di jooy mu naan ko jooy ko wala nga ñàkk koo jooy malaaka yi du ñu dañ di ko keral ba keral ngeen ko yëkkati waaw kon léegi kooku nga yaakaar ne kan moo ko gën a xam li xew ci Uhud sawaay <laughs> hein waaye gay gay <laughs> Seydina Anas mi nga xam ne moom ci boppam turandoowam fa lañ ko faat di bàyyi xam Anasum nu Nadr ñëw ànd ak ar-Rubayya bàjjanam ñëw ba xàmmee wu ñu woon ba euh, nijaayam euh, non bàyyi xam lu dul ci baaraam yi la ko la ko la ko sëram xàmmee wi xam ne kii mooy mooy mooy frère am metti yu toll noonu ñooñu dinañ fàtte la fa xew waay waay waay waay waay gars li ngeen di wax waay <laughs> waaw mu ne wa amma riwaayatu kon mu ngi noonu wa amma riwaayatu al isbaat fa da'ifa mu ne kanta riwaaya bi nga xamante ne nii kanta riwaaya yi nga xamante ne nii mooy mooy saxal fa da'ifa fa da'ifa nekk yoo xam ne yu wéradi la wa wujuduha kal adam <laughs> ak nekkam ak ñàkk nekkam ak ànd ñoo bokk illaa ku ba mu def xadiisa Uqba bi te waqad ajabna anhu daal dinañ ciy tontu mais bon al imaam al xaafiz Euh, en tout cas euh, nañ ñëw fi ma la waxoon ne la bon attention parce que <laughs> euh, li nga xamante ne nii mooy kon loolu kon loolu léegi mu des li ma doon wax ne imaam al-Bayhaqi li mu ne xadis yi bee xadis yi wérul xadis Shaddad ibn al ak kii parce que loolu moom mais dañ naan la mais noo xadis boobu xadis la boo xam ne bu wér la waaw waaw <laughs> waaw bu wér la imaamu Nawawi da ko euh, daifal nii ne xadis la boo xam ne bu daif la fii indi waxu imaam al al Bayhaqi mais loolu noonu moo dëgëru xadis bu wér la parce que imaamu Nasaa'i comme niñ la ko waxee rahimahullah moom moo ko solo muy xadis bu gudd bon tënkal nañ la ko jarul ñu fiy ñëwaat mu ne axbarana ci kitaabul janaa'iz as-salaatu ala shuhadaa mu ne axbarana Suwayd ibn Nasr mu ne nettal nañu Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi Abul Fadl at-Tusaani rahimahullah génn àddina deux cent quarante di siqa comme li imaam at-Taqrib borom Taqrib Tahdhib al imaam al-Hamza al-Haafiz Ibn Hajar wa qaala mu Abdullah mu nekk ñëw xabaare ma Abdullah di Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi génn àddina 180 am na 179 kenn du ko laaj borom kitaabu Zuhd mu màgg moome an Ibn Jurayj mu jëlee ci Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi ne Abu Khalid génn àddina 150 moom itam kenn dootu ko laajati voilà kon léegi mu ne axbarani xabaare na ma Ikrima ibn Xaalid mu ne ki ma xabaare moo Ikrima ibn Xaalid di Ikrima ibn Xaalid ibn al-Aas ibn Haashim ibn Hishaam ibn al-Mughiira al-Qurashi al-Makhzuumi al-Makki Abu Xaalid al-Muqri rahimahullah génnaat na la 114 rahmatullahi alayhi anna ibna Abi Ammaar kaana ibn Abi Ammaar di Abdurrahmaan teke attention Ikrima ibn Xaalid borom Taqriib at-Tahziib nee na siqa rahmatullahi alayhi anna anna ibn abi ammar kana ibn abi ammar bi abdurrahman ibn abdillah ibn abi ammar al-qurashi al-makki thiqatun abid la borom taqrib at-tahdhib wax kañ la génnaat na kañ la gënaat de gisuma ko léegi moom mu ne mu ne akhbarahu an shaddad ibn al-had mu jëlee ci Shaddad ibn al-Had léegi taxawal xam nga kii mu ngi naan la imaam al-Bayhaqi saa yu wax Shaddad ibn al-Had ak ak ak même keneen ki bon mais nañ li jënti fii nag bii rek day day day day day day day dàq wax jooju que ni moom taabi'i yaan moom ta taabi'i la taalibe saxaaba la mais Shaddaad ibn al-Haad no Usaama ibn Amr ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Bishr al-Laythi waaw kii doom ji mooy waalidu ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Shaddaad ibn al-Haad bokk ci Banu Layth ibn Bakr ibn Abdi Manaan voilà moom mii boroom Taqriib at-Tahziib imaamul Haafiz Ibn Hajar mi nga xam ne moom tamit Shaafi'i la nee na saxaabiyun kii saxaaba la kon kooku nan lañ mën a wax ne waa ji taabi'i la <laughs> te moom dafa siiw Saddaad ibn al-Hadd <laughs> radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon loolu euh, loolu kii la quoi imaam euh, Abu Hatim ar-Razi mu ne lahu suhba voilà Ibn Hibban ne inna lahu suhba ñoom ñëpp rahmatullah alayhim waaw kon nag mu ngi noonu quoi kii ne imaam az-Zahabi ci al-Kaashif mu ne saxaabiyun kii saxaabi wa huwa zawju Salma uxtu Asma bint Umays mu ne non seulement saxaaba la mais Asma bint Umays way kuy Asma bint Umays <laughs> ah du kal de imaam az-Zahabi ko wax léegi dañ koy lijjanti parce que buñ la naan kii mooy kii mooy jëkkëru euh, sœur diw diw diw sœuram te moom mu te ku siiw kooku xamoo Asma bintu Umays mooy soxnaay Seydina Jaafar Jaafar ibn Abi Talib ginnaaw gi Seydina Abu Bakar denc ko ginnaaw gi Seydina Ali ibn Abi Talib daal di koy denc kooku mooy Asma bintu Umays mooy yaayu Muhammad ibn Abi Bakr mooy yaayu doomi moo moo jur doomi Seydina Jaafar yi Seydina Ali tamit am naa moom doom ndaw soosu noonu sërëm ab sërëm boo xam ne Salma la tudd kii saxaaba bii moo doon moo doon jëkkëram waaw waaw <laughs> te xam nga ñooñu ay mook ñoom yaay Maymuna ay sœur lañu Asma bintu Umays moom ñoom yaay Maymuna ñoo mooy eh, doomi eh, en fait Ibnu Abbas mooy kan moo leen magoon Lubaaba baaba Haaris al-Hilaaliya ak yaayu Xaalid ibnul Waliid ak yaayu yaay Maymuna mi soxnaa Yonent mi alayhi salaam ñoom ñoo bokkoon papa mais. yaayu kii nu mu tudd may yaay Maymuna yaayam yaayam yaayam mais mooy yaayu Asma bintu Umays ñoom ñoo bokk yaay bàyyi lañ bokkul <laughs> waaw est-ce que xam nga loolu wuloon mooy mooy Asma bintu Umays sërëm moom la yeneen saa saam doon denc muy yaay Maymuna te sërëm boobu ah, muy yaay Maymuna moom moo bokk ak Lubaaba bële yaayu Ibn Abbas ñoom ñoo bokk baay waaw kay ak yaayu Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu moo tax yaay Maymuna ñoom ñëpp seen tànta la <laughs> moo tax Xaalid ibn Walid yeneen saa bu bari bu doon ñëw euh, këram da doon ànd ak Xaalid ibn ndax kii yaayam la lu bari day day day dafa doon ñëw keroog bi mu naan bi ñuy lekk mbëtt mi nee na ñoo ngi dugg yeneen saa salaam am ñu taajal ñu ta nit yaay sama may may mun a ñu teg ko Ibn Abbas sax ko nettali moom itam tantaam la <laughs> voilà parce que yaayam ak yaayu Xaalid ibn Walid ak yaay Maymuna ñoom ñépp ñoo bokk baay waaw <laughs> te seen seen sœur ba nekkoon nag de boo leen yónni woon ndawal googee ñu daal di koy teg daal di daal di koy toggal tegal yoneen saa salaam am benn jigéen ci mbooloo mi ci biir kër gi ne ah néeg bi du ngeen xabaare yeneen saa saam li li ngeen ko bëgg a tegal <laughs> mu ne lan la <laughs> ñu ne ko bëttal yeneen saa saam téye loxoom fii <laughs> naa xaalis ne ah yeneen saa saam daa xaram mu ne déet aw ma prérogative de xaraamal lu yàlla dagaral sauf que man dama koo miinul rek fa ma jóge waaw nee na ah, kon man xaalis ma ma xéewlu yeneen saa saam di ma xool te waxuma dara voilà kon. mooy kii nii mooy jëkkëru kooku mooy jëkkëru sëru Salma bintu Umays di sëru Asma bintu Umays Shaddad ibn al-Had nii moom ma saxaaba la kon lii nan la imam <laughs> imam kii ne <laughs> hein hein euh, man a waxe imam al-Bayhaqi ne waa ji taabi'i la moo tax xadis bi xadis bu wér la ah <laughs> voilà xadis bu wér la bu boobaa nag mooy la wax ja nga xamante ne moom la eh, ñoom kii doon wax eh, imaam Ahmad ala taxir ne ah waaw kon loolu daal day wane ne kon amaana daal mooy kon shahid bi possibilité ñu kenn du ko sang dëgg la waaye ñu jullee ko loolu imaam bay rek waaw waaw imaam bay parce que lu ci nekk am na ci am na ci am na ci li nga xam ne mooy eh, sunna quoi kon nag ci kaw nii kon suñu introduction bi ci bunt bi far na nekk lii yaakaaroon ne dañuy wax rek jàll mais bon moo tax début mooy hésité est-ce que dañ ko waroon a def wala mais nii la gëne bu ko defee nga xam ne bon du benn wax bu kaare de Hanafiya yi ànduñ ci lii baabu buntu bayaani leeral rahmatullah jamaa jamaatin mbooloo mi na shuhadaa ci martyr yi fii sawaabil aaxira ñoo xam ne dañu leen a jox darajaay martyr mais kenn faatu leen ci tooru xare ba mu ko defee nag kon wayu na dañ leen di sang wayu salla alayhim ñu leen di jullee bi xilaaf yi au contraire qat al qatil ki nga xam dañ koo faat fii xarbil kufaar ci xare yéeféer yi loolu mooy lan day delluwaat ni kenn du leen sang kenn du leen jullee loolu mooy wax waa jumhur comme ni la ko imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah leerale ci al-Majmu' foofu la doon waxee wax jee eh, eh, ba pare eh, kii nu mu tudd daal di indi avis mais avis bee la indiwul voilà avis bi ma la wax léegi ne imaam Ahmad te bañ koy gis ci siira bi sax est ce que woon lool foog naa loolu lañ dëgëraloon sax mais boo affaire bi daal parce que quand yii mënoo koo teg ne quoi voilà xadiisu kaw kaw bii moom te tamit ne waaqi'atu ayn la mais bon lii parce que kaw kaw bi kaawum dafa particulier yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal ko lii yonent sallallahu alayhi wasallam da ko def devant tout le monde. waaw te jëfu yonent bay saa salaam lii cosaan ci jëfam mooy ñu roy ko ci waaw bu doon ne loo xam ne ab jagleem la moom kaw kaw bi ah doon xanaa doon na ko leeral te comme que amul maadaama amul lu ko leeral ñu ne rek moo li gën si siiw Uhud julleewu leen kon saa waaw dañ naan loolu lii da koo def pourquoi pas ñu ne li bayaanil jawaaz da koo def ngir wane ne lu mën a nekk la loolu fiqhiyan côté fiqh loolu du lu ñu dàq kon nag Euh, loolu nañ ci bàyyi xel wallahu taala alam ah buntu bi nag al imam rahimahullah pour tëj e mbëmbës tël mi eh, bon da loolu daa mel na ma ko fàtte ñun ñu ngi ko le cinq voilà mardi cinq mille quatre cent quarante sept muharram voilà at mu bees mii nga xamante ne moom meeg mi nga xamante ne nii mooy le un le un juillet deux mille vingt deux mille euh, mille vingt cinq